faman xaajaka fiihi min bacdi maa jaaka min alcilmi faqul tacaalaw nadcu abnaa'anaa wa abnaa'akum wa nisaa'anaa wa nisaa'akum wa anfusanaa wa anfusakum summa nabtahil fanajcal lacnata allahi cala alkaadibiin suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab juróom benn fukk bi ak benn <clears throat> mu ne fa man xaajaka képp nag ci yéeféer yi ak ñi nga xamante ne mooy yéeféeru najraan yi ndax fii nii mooy daa may chrétien bokkoon al aqib ak sayid ñi nga xamante ne nii ci waa najraan lañ jóge woon daal di ñëw nag def seenub délégation ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di dàggeeg moom daal léegi nag ci la woo woon ne leen waaw léegi <laughs> mu jàngal leen laaye bii ne leen ay wa ñëw leen bu dee rek comme que da ngeen di dàggasanteeg man naan ma li may wax dëgg du dëgg voilà <laughs> léegi kon ñëw leen ñëw leen ñu def ñu daal di toroxlu ci suñu boroom daal di koy ñaan mu def li nga xamante ne nii ngeen woo seeni seeni doom añ man ma woo samay doom Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ngeen woo seeni doom ma woo samay soxna samay doom ak sama waa kër ak lépp bu ko defee nag ñu ñaan boroom bi bu ko defee ñu def ki nga xamante ne nii mooy rëbbum yàlla yal na nekk ci kaw ki kaw ki waxul dëgg léegi nag oh kenn ki ne keneen ki eh, eh, eh, attention ne ko mukk mukk yée bon atab yu xaal attention de li woo keneen ki petoog moom ne ko attention buñ ko def de ndax kii billaahi bés bu <laughs> bés buñ ko defee ñun moom mooy mooy mooy ñun moom dootuñu amat dañuy jeex kon mooy suñu descendance mooy jeex dootuñ fi amati dara lu takk ci ñun ci kaw suuf dootul am kon nag loolu la suñu borom di wax bu ne kon nag fa man xaajaka képp nag koo xam ne daa ñëwati di dàggeeg yow fii ci xam-xam bii ma la wax ci histoire Seydina Isa ñoom ñi naan yàllaa ko doomu yàlla la wal iyaadu billah di wax seeni kàcc ñoom chrétiens yi ak tamit ñiy wax ci seeni kàcc ci wàllu juif yi naan ñoo ko faat ak yooyu tamit ak ñi nga xam ne ñooy wax ci wàllu Seydina Adam alayhi salaam naan ay wàllu ay évolutionniste ak way nit ci golo la jógee façon yooyu wala iyaadu billah façon yooyu yépp fa man xaajaka képp koo xam ne ñëwati na fi di dàggante fii di dàggasanteeg yow yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye yow jullit bi fii ci xam-xam bi di alxaqu bi nga xam ne nee naa la min rabbika fala takum min al ci sa boroom lay tukkee kon bul bokk ci ñuy déngi déngi di ci sikki sàkka ku la ci ku la fi ñëwati rek di dàggeeg yow ci lii mim di ma jaaka minal ilm ginnaaw li nga xam ne moo la dikkal ci xam-xam bu leer bii di alquran faqul wax lal gaa yooyu di weddi ne lii yu alquran wax demewul noonu li nga wax du noonu taalaw ne leen ay wa ñëw leen a yow ñëw leen nad'u ñu woo abnaa anaa suñu doom yi wa abnaa akum ak seen doom yi yéen ngeen woo seeni doom wanisa anaa ñu woo suñu soxna yi suñu doom suñu jigéen ñi wanisa akum yéen ngeen woo seeni jigéen walla wa anfusana ak ñun ñii suñu bopp wa anfusakum ak yéen seen bopp summa ginnaaw gi nabtahil ñu daal di toroxlu jublu ci suñu borom daal di koy ñaan fa najal li ñaan gi nag lii lay doon ñu def laanatallaahi mooy borom bi dañ lay ñaan rëbbum sam rëbb yow borom bi tabaaraka wa taala yal na nekk alal kaadibiina ci ñi nga xam ne ñooy expliquer ci ñi nga xam ne ñoo waxul dëgg ci ñaari kuréel yi inna hada lii nag kon wax nañ la bam xewee yé gaa yi dañoo daw deuxième de ndax gaa yi ñoo xamoon nañ ne buñ koy def ci yàqu voilà kon nag ñi lañu bañee nañu duñu fi rëbbante ndax yonent bi alayhi salaam moom gaa bi ñuy wax dafa woo Seydina al kii euh, alxasan Seydina alxusayn woo Seydatu Fatima Seydina Ali ibn Abi Taalib ak moom mu taxaw mu ne ay wa ñëw leen gaa yi ne eh, attention bañ <laughs> voilà daal di daw deuxième sawaay mu ne inna hada dëgg-dëgg lii la huwa al qasasul xaq mooy mooy nettali gi nga xam ne mooy gu dëgg gi li nga xam ne moo xew ci sayyidatu wa mbiru saydina isa alayhi salaam ak maam aadama alayhim asalatu wassalaam wa ma min ilahin amul benn yàlla boo xam ne moom lañu war a jaamu benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illa allah ku dul boroom bi tabaraka wa taala di allah wa inna allaha ta moom boroom boobu de la huwa dëgg dëgg moom al aziz mooy ki noot ci nguuram te def lu ko soob al hakimu te mooy ki xereñu àtte moo xam li tax sayyidina isa utalu ko bàyyi Seydina Adam utalu ko baay utalu ko ndey léegi loolu moom moo xereñ ay àtte fa tawal law léegi nag bu dee yéeféer yeeg chrétiens yeeg ak yi nga xam ne ñooy yahuud yi ak waa àddina bi dañoo dummóoyu fa inna allaha nañ xam ne borom bi alimun aj xamaakoon la bil mufsidiina ñi nga xam ne ñooy yàqkat yi ci kaw suuf ci weddi gi ñuy weddi yi nga xam ne mooy ay yàlla yi ba pare di doxe lu wuteeg ay àtteem qul waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaa ahlal kitaab yéen ñi nga xam ne yéen laa jox téere minal yahuudi wan nasaara ti juif ak chrétiens yi taalaw dikk leen ilaa kalimatin sawaa'in baynana ci maa ngi leen di woo man Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ci benn kàddu boo xam ne sawaa'in baynana wa baynakum day kaddu googu day yemoo ñoo ci yem ñun ak yéen moom kaddu googu moo yem ak ñun ak yéen a ci yem Allah naabuta mooy lii nag kaddu gi lii la Allah naabuta ñu bana jaamu illa allah lu dul borom bi tabaaraka wa taala wala nushrika bihi shay'a te duñu ko bokkaale kenn nag leen nag dara wala yattaxidatu yu jàpp bandunaa du jàppe bandunaa leen ci ñun bandan leneen li arbaaban def leen ay yàlla min dunillahi wëllif borom bi tabaraka wa taala nee leen lii daal laa leen di woo lii mooy kàddu gi nga xam ne moom la ñuy woo lii mooy dialogue euh, islamo-chrétien ah. yu caaxaan yi gaa yi wax te loolu amul mooy ne lii la kaddu gii la ku d'accord ci lii ñëwal lii mooy dialogue bi waaye way waxi raayalante gannaaw yooyu nga xam ne defe ne yow li nga nekk baax na ñuy leen di xamal ne voilà yéen li ngeen nekk baax na d'ailleurs Seydina moo Isa sax moom voilà Sayyidatu Maryam nga dégg bu dee koo xam ne moom nee na taalibab sëñ bu mag bi la radiyallahu anhu te xamul boppam waajooju xamul boppam nga dégg ko moom muy muy muy wax di wax comme li waxoon rek ci ci ci ci ci ci xasidaam boobu nga xam ne moom la def ki nga xamante ne nii moom la def Sayyidatu Maryam alayhi salaatu wassalaam nga gis mu koy tudd di war ne màggal na ki ngeen di màggal yéen a a wax lu man lu amul sëñ bu mag bi ki muy màggal mooy ci chrétiens yi kàccooru chrétiens yi di wax ak wuteeg ñooñu ñoom li ñuy wax sayyidatu Maryam yëpp du dëgg voilà lu ci ëpp ay nar la loogu kooku lay wax kii sëñ bi mag bi di màggal mooy kii nga xam ne moo nekk ci alquran wuteeg lool li nga xamante ne moom la chrétiens yi di wax ci moom naan ay mooy laa moo mooy yaayu yàlla wal iyaadu billah loolu moom nan ngeen ko mën a déggee kon nag loolu lii mooy dialogue islamo chrétien bu ñuy wax lii la te moom la yonent bi alayhi salaatu salaam lii la ko borom bi tabaaraka wa taala wax ne ko yaa ah qul waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak képp koo xam ne jullit la bu topp sa ginnaaw bépp ku fi ñëwati ci yahuud yi chrétiens yeeg yooyu naan dañuy jàll lii nga leen di wax. taalaw qul ya ahlal kitaab yéen ñu jox téere ak si leen ñëw leen bienvenue ñun ñun tëjul bunt bi waaye ilaa kalimatin bi benn kàddu nag la ñuy mën a d'accord lii la. bu ngeen ci d'accord c'est ça bu ngeen ci man dem leen quoi ku nekk lakum diinukum waliya diin ñu bañ a nekk fi di tardelanteeg raayalanteeg gannaaw ak yooyu quoi amul sens amul njariñ te da nga yàqu sa diine yow en tant que jullit voilà bu boobaa ku nekk jàpp na lim ne baax na ba kenn nga xam ne ray qadiyatul wala wal bara goog ñu doon wax loolu dara amu ci loolu amul njariñ kon nag ñëw leen ci baat bii léegi nag loolu la ci jaamu yàlla di ko wéetal moom tong duñu ko bokkaale kenn wala yattaxidu te kenn du jàppe bandunaa leen ci ñun bandan leneen li arbaaban def leen ay yàlla min dunillahi wëllif borom bi bu ndigalu borom bi taxawee amul ndigalu mbindeef buy taxaw boo xam ne moom la ñuy jënd ndigalu yàlla ak kooku man ni doon loolu biir jullit ñi ci boppam sauf ko loolu kese jullit ñu bari incarné wuñu ko wala buy ndigalu yàlla taxawee ndigal boo xam ne ñoom nee nañ seen ndigalu sëriñ la boo xam ne sax demewul noonu parce que bu dee seen sëriñ ku baax la ndigalam man da wuteeg ndigalu yàlla voilà mais comme que dañuy nettali rek di wax lu amul ba ñëw naan di loo xam ne yàllaa ko digle ñooy sëriñ diw moom moo digle lu wuteeg lool ba ne ki nga xam ne mooy jéem a boobu ne mooy def li yàlla digle kooku la ñuy jam jàpp ne alku na kanta waa ji nga xam ne mooy def liñ ne sëriñ boobee moom nee na ñu def ko te mu wuteeg li yàlla digle mu saax ci alquran ak sunna léegi ña koy def ñoo ñoo baax walla iyaadu billah mooy comme que ñun noonu la mais kan la ñu a woo mais man ñoo woo chrétien yi mooy affaire caaxaan yooyu lañ mën a nekk raayalante gannaaw parce que ñun noonu la ñu mel. premièrement waat bii nii en tant que biir jullit ñi kese ñu ngi neen d'accord ci mooy ne boroom bi ñun wala yattaxidu du jàppee bandu naa leen ne ci ñun. baadan lenn li arbaaban ay yàlla min dunillahi wëllif borom bi tabaaraka ko taala lool ci boppam ñu bari ci jullit yi léegi incarné wuñu ko voilà fa ñuy woote seen bopp di fa di fa di fa di fa jëmale seen bopp ne ñoom di fii lañ jokku loolu bu buñ gisee lu wuteeg alxuraan bi fa ne sax ñoom dañuy doxe la wuteeg loo lale la wuteeg alxuraan la ñuy doxe te loolu teguwul fen parce que loolu sëriñ bi mënu ko wax sëriñ ba ñuy wax bu dee ku baax la laa wax de waxuma façon yi ñu am léegi nga xam ne gaa yu bari ragaluñ yàlla mooy sëriñ bu mat sëriñ bi ñuy wax loolu da ngay xam ne nettali bii nii demewul nii parce que la ñëw loo xam dafa sax ci alquran mu ñëw di wax lu wuteeg lool loolu manu la ne ku la ko wax da ngay xam ne waa ji day expliquer waxul lu demee noonu kon nag mu ngi noonu kon nag wala yettaxidu du jàppee bandu naa leen ci ñun bandan leneen li baaban def leen ay yàlla min dunillahi wali borom bi tabaraka wa taala fa in tawallaw bu ñu dummóoyoo nag ne ñun non non non ñun lool ñun ñun jalaguñ ci lool kon wax leen ne ashhadu léegi seede leen bi annaa muslimun que ñun moom wommatul nañ ngir ci baat bii ñu leen wax ci yàlla la ñu wommatul walla wommatuluñ ci sàmba ci demba ci keneen cun ci yàlla léegi dem leen seen yoon dialogue bi jeex na suñu boroom ne yaa ahlal kitaab yéen ñi nga xam ne yéen laa joxoon téere bi de muy yahuud yi ak nasaraan yi li ma ana moo lu tax tuhaajjuuna fi ibrahim ngeen di dàggasanteeg jullit ñi di dàggasanteeg sama yonent bi alayhi salaatu wassalaam fi ibrahima ci mbiri seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam ndax gaay yahuud yi lañ ne yahud la gaa yi <laughs> chrétiens yi ne chrétien la woon loolu la leen borom bi naan waa lan moo tax ngeen di dàggasante ci moom léegi nag wama unzilati tawra te yéen tawraat bi ngeen yor wal injil yéen yahud yi wal injil ak injil bii ngeen xam ne yéen chrétiens yi moom ngeen yor wàcce wuñ ko illa min ba'di lu dul ginnaawam afala tànqlu mais du ngeen xalaat léegi nan ngeen bëgg a wax ne moom ci tawraat la doon topp ñii ne moom injil la doon topp na yahud la kii ne <laughs> kii ne nasaraan yi la alors que moo leen jiitu wa loolu nan la mën a nekk mais ngeen xanaa du ngeen xalaat voilà parce que loolu ay charia la bokkul ak lenn moo mën a am mooy l'islam fi ma sa nekk comme niñ la ko waxee woon ci inna diina inda allahi l'islam te moom Seydina Ibrahim li boppam nee na man man ak moom Seydina Ibrahim moom Seydina Ismaïl ba ñuy def kaaba gi nee na borom bi yàlla na ñu def muslimay ni laka ñoo xam ne ay jullit lañ